walasta taxtawi lwusula liljalil bi geyri qat'il aqabati ya nabil kon nag sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bi mu ñu waxee ci jataay bi ñu génn yu biir yi li muy bari bari man nga koo delloo ci lii rek léegi nag mu lay wax nag nee la yow si nag gis nga bi ma la waxee nag kon bàkkaar yu mag yi fan lay jóge bàkk di nga xam ne ñoom dañoo lëkkaloo xol moo tax ñu gën a garaaw yu feeñi nga gis nga ni xol di demee moom ni ni ni dañoo lëkkaloo bakkan boobu te gis nga ne bakkan di def wax na la étape yi muy jaar ñett yi ñu ko mën a delloo muy seen cosaan léegi nag mu lay yëgal nag ne la gis nga benn mbir boo nga xam ko te jàpp ko gis nga liñ naan àgg ci yàlla te mooy am gërëmu yàlla yow cam si manoo koo am lu dul nga respecté lii ma lay wax man Bamba nga ne radiyallahu anka kon dañu lay déglu mu ne walasta taxtawil wusuula lil jalil te manoo mukk daal di daal di am al wusuula li nga xamante ni nii mooy àgg lil jalil mooy ilal jalil ci borom bi nga xam ne mooy boroomu teraanga mooy borom màggaay al jalil ku màgg ki muy borom bi tabaaraka wa taala doo àgg ci moom jamais doo daj ngërëmam jamais lu dul bi ghayri qat'il aqabati ya nabil sans pour autant nga daal di pakk-pakk yi nga daal di muy aqabaat nga daal di leen dog jéggi leen muy yii nii ñu la wax gis nga fi boroom jaar bakkan bu jëf ñëwee mu bañ ne du ma ko def loolu foog nga jéggi étape boobale pakk boobu foog nga jéggi ko waaye boo ñëwee ba jëf mu na mu lay mu mu mu mu ngay dugalee gis ta la ci déggatal ak yooyu il faut nga jéggi loolu leen boo ñëwee ba jéggi loolu doyul il faut li naan yéemoog aaw sa bopp ak yéem sa bopp ak teg sa bopp fi kaw nit ñi loolu it fokk nga daal di koy jéggi boo jéggee yii yépp nag borom bi keese dese la faaw kay yaa ngi door a agsi loolu mooy agsi nga ci yàlla du bërëb ngay ay distance yoo xotti dem ba fële naan ca yàlla laa jëm wala yéeg ci asamaan si loolu mooy ki xamul li muy wax lii lañ lay wax mooy jëf yàlla loo xam ne daf la koo teg nga jëfe ko ni mu ko gërëmeeg ni mu ko santeeg ni mu ko santaaneeg ni mu ko gërëmeeg loolu mooy yow agsi nga ci yàlla waaw moo tax la lasta tahtawi al wusuula lil jalil bi xayri ci loo xam ne manoo ànd àgg ci al jalil bu màgg ah, bi xayri loo xam ne ànd wa qat'ul aqabaati ah dog pakk yi pakk yi pakk pakk yi nga daal di leen dog daal di leen jéggi yaa nabil yow mi nga xamante ne yaay ku tedd ki yaa ki muus yaay ki nga xam ne yaay sóobu waaw mu ne kon nag ba nga xamee lii falistiralu bidawaiha abad min ba'di ma'rifatiha fardan yu'ad mu ne kon nag mooy bul fàtte diagnostic biñ la doon wax de analyse nañ la diagnostic nañ la daal dinañ lay daal nañ lay eh, eh, rajo ba xam li la dal léegi nag wax nañ la nan la lay jaare waa léegi lan moo ci des nga faju yi kon nag fal istigaalu yitteewoo soxlaa lool bi dawaa ihaa ut lu faj sa feebaru xol yi abat ba faw min ba'di ma'rifatiha ginnaaw bi nga ko xamee walla mooy diagnostic mooy jiitu mpaj seet li dal nit ki ba pare loolu mooy jiitu man manuma nekk médecin ne damay faj ab docteur laa di fajaate waa ji ñëw laaju ma ko li ko dal analyser wu ma ko xooluma ko defuma dara ma tëb ci noonu rek maa ngi koy door a gis ak bindal ko ordonnance du demee noonu waaw waaye am na beneen affaire bu gaa yi fii ci réewum Sénégal waaw mooy ay yoo xamante ne nii ñëw ñu naan la kaay def ak ñu bindal la demal def analyse demal def rajo demal def scanner nga def yooyu yëpp gisoo dara mais gisuñ dara mais malgré ça ñu ñëw bindal lay médicament wala iyadu billah man xaw ma médecine waaye loolu àndu la xel ku jàpp ne ànd na kum xel nga expliquer ma nan la mën a demee noonu lii wala dal xaw ma ko xawma ma li la dal dama ne la demal ñu seeti lan dëgg dëgg lu la dal ñu ñëw trouvé wuñ dara malgré ça ma bindal la médicament c'est pour faire quoi xamoo li ma dal loo may doyal médicament te médicament yu baax yi sax day bàyyi effet secondaire. day am yenn yoo xam ne du noonu yu muy bàyyi ci ci ci ci yaramu doomu aadama bi lan ngay xalaat nga koy jox médicament yoo xam ne yow xamoo waa ji li ko dal da ngay cay njort rek in yattabi'una illa dhann loolu lu garaw la waaw moo tax sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu di wax fii lu leer ne ginnaaw nag mooy gis nga di soxlaal sa bopp bi dawaa ihaa ci fecca bàkkaar yu caay-caayu biir yi abat ba fow mooy min baadi ginnaaw ba nga xamante ni maarifatihaa nga leen xam loolu mooy diagnostic ginnaaw bi nga leen xamee ba pare feebaru biir bi lan la yow nga xam ne yow iñaan mooy sa problème ndax nit ku nekk looy dof dof dof lu xam na kullu nafsin bimaa kasabat rahiina su loolu na suñu borom wax waaw nit ku nekk yaa gin a xam sa bopp malgré loo mën a pomper sa bopp yëkkati sa bopp naw sa bopp aaw sa bopp bu la bu dee yàlla kese tax nga toog toog yow kese xalaat xam nga lan mooy sa oo waxuma la dara sa doom rek da koy jur xam ay problème am waaw léegi nag nit ñi dañuy xam ne seen doom lii problème am la du ñu ko bëgg a nangu du ñu ko bëgg a gis waaw ñu woo leen ne leen sàcc na fee def na lii ñu naan ñu àndu moom ak te ñoom ci seen biir ñoo gën a tay ne seen kër kii am na yu bari du ko fi def lu bëgg moom ndey ji da koy denc fu baax ndax doomam ji loxoom du toog waa léegi ñu woo la ci mbedd bi police woo la wala yooyu na sa doom ji da leen jàpp fee muy sàcc ngay bëgg xotteeku naan du dëgg yaa ko tey danga naan kay gàcce ngay bañ waaw neel da ngay bañ gàcce bëgg ko camoufler mbir yi waaye yaa ko gën a xam rawatina nag sa bopp moo tax nit ku ne xam na leen lii lii sa problème waaw rëy kay fi ne waaw rëy ak rëy moo fi ne mooy ngandum problème waaw kon nag ginnaaw bi nga xam ne ci nga xam li la dal xam nga ne da ngaa nay ku nay xam nga waaw feebaru nay moo dee ci sa xol bi boo ko dekkee xam nga xeeba xeebaatee bu nee sa xol bi xam nga xeeb nit ñi yooyu yaa ko gën a tey daaw sa bopp yéem sa bopp yooyu yépp bu dee ay feebar yu ne sa yow bu xam nga ko kon nag di soxlaal nag lu faj sa feebar mooy ginnaaw bi nga ko xamee waaw prescription de médicament du jiitu diagnostic du jiitu ñu seet la bal dañ lay seet ba pare mett médecin yi boo ñëwee bu ñu ko mat li ñëwee ñëw njëkk a def lenn la ñuy waxtaan ak yow ne la lan mooy metti lan moo lay metti nga wax ñuy noter te tamit duñu sukkandikoo jaw ci li nga wax kese buñ paree dañuy jël bu dee yor nañ seen yoo ñuy teg sa dënn walla sa kii teg xool sa a sa sa pression kii poumon yeeg yooyu defal la yeneen analyse yu poussé bu ko jaree bu jaree sax ñoom amuñu ko fii ñu bind la ne la demal ci labo sàngam nga defe ko foofu ngir ñu gën a xam li la dal loolu lépp ngir gën a ah dal di déterminer la zone où se situe et quel est le problème et quel dans quelle zone la nekke lan mooy li koy metti dëgg woo doomu jàngoro ji mooy lan la ak ban côté la nekke ci yaram bi ba bu ñu ko xamee ci boobu nag la ñuy ciblé joxe des médicaments wala de yoo xamante ne des vaccins ciblés yoo xamante ne day ciblé foofu la wala des opérations ciblées loolu kay man mii nga xam ne médecine xaw ma ci tous xam naa ne quand même minimum nii kay la war a dee waaye manumaa ñëw di bindal ki médicament taxaw ma lu ko dal ah saa gars yi bu dee am na leneen man ñen man yaa xamul dara ma nangu ko dama koy nangu de. médecin bu ñëwoon taxaw ne ma sawaay dégg naa la keroog ngay wax mais yow tu ne comprends rien quoi ma ne la hë kon de leeral ma waaw mu leeral ma mu ngi noonu waaye mooy da koy xam ba pare te loolu logique nangu kon nga door a soxlaal nag ci faj ko mu ne gis nga nag di soxlaal ngir faj sa feebaru biir yi abat ba faw ginnaaw bi nga ko xamee lool farata farata yu at loo xam ne moom lañ ko compter nañ ko boole ko ne lii moom farata la waaw loolu moo tax ñenn ñi naan waxoon nañ la bi bi bi mu doon wax naan euh, wàllu tasawuf moom ca baabun fi tasawuf faslun fi tasawuf xam nga waxoon na la ne ku mel ne ñoom al imaamul Ghazali ñoom dañoo jàpp ne affaire bi lii la quoi farata la ah sa waay ma ne fii daal moom moom tasawuf moom farata la waaw amma tasawufu fa fardu ayni leneen xasaa lii bi duuni may du mel noonu la waxoon waaw gàntaal daal li nga xam ne mooy tasawuf moom farataay jëmb la fa imaamul Ghazali radiyallahu loo xam ne amul wax yu sufante ci lii ma wax waaw ak ñi mel yow radiyallahu waaw waxoon nañ la la Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu anhu ba mu lan tontu woon taalibeem ba radiyallahu ta'ala waa ba mu koy laaj ci ndax est-ce que farata la wala du farata mooy tasawuf ba mu naan bu dee ci texte charia yii nii ci biti nii loo xam ne dangay gis ñu ne la lii nii nii mooy demal defi tasawuf wala yu mel noonu ci biti nii doo boobu du du farata waaye ci seetlu akum xel ak loolu mooy mbir mi day nekk farata parce que yow lii tax li nga xamante ne nii mooy tax sa jaamu yàlla jag nga defe ko ni la ko yàlla euh, santaane lay tax mu sell ba lépp luy ab ab ab gàkk-gàkk daal di kiy deñ loolu la mënu la nekk lu dul farata voilà kon nag insha allahu taala kon lii moo tax te lii day niroog waxu moo tax ñu mel ne waaw Abul Hasan Ash'ari radiyallahu anhu bu ko duggul woon xam-xam bi day faatu ci kabaa'ir te du ko yëg te loolu moom kenn du la lii moom dara newu ci quoi deewal ci kabaa'ir comme niñ ko yàggee wallahu ta'ala a'lam